a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd kon insha allah ñu ci li nga xamante ne ni moo jëm ci kuuru naxu muy grammaire arabe insha allah insha ni ñu ko waxe mooy dañuy fexe def la tout nga xam ne day accessible comme moom téere bi ñuy topp ni mu ko bindee ni mu ko tuddee am naxu al maysuur mooy mm-hmm. naxu boo xam ne dafa daf ko yomb dañ ko yombal mm-hmm. pour nga xamante ne nii premier pas lay doon pour ki nga xamante ni dafa bëgg am baal ci grammaire arabe ak tamit lépp loo xamante ne nii texte la buy wax ci diine ngir mu man cee am lu mu ci comprendre xam tamit nan la koy jëfandikoo mhm. ndax dañuy xam ne xam-xam bii nii mhm. dafa bokk ci xam-xam yi naan xam-xamu ay moyen la pour accéder ci benn bi mhm. cela ne veut pas dire que naxu moom mooy kii nii moom mooy objectif bi du du finalité bi du pour moom mooy man ak rek di làkk di ngéeg ni ci mbedd mi làkki arabe di kii yooyu yooyu objectif bi objectif bi mooy surtout ñun objectif bi mooy naka la ñuy def ba téereb subhaanahu wa ta'ala bi muy alxuraan mhm. ak xadiis yi li ci mhm. nekk ñun ñu mën a xam comme que ci langue arabe la wàcc mhm. mooy nag langue boobu kon comme ni yàlla ne moo ko wàcce qur'aanan ja'alnaa dañu koo def qur'aanan arabiyyan alxuraan ji suñu borom subhaanahu wa moo ko def muy alxuraan yoo xam ne ci langue arabe la kon nag képp ku la ne dafa bëgg comprendre téere boobu muy message boo xam ne ku nekk da koo war a xam mhm. jullit bu nekk mooy minimum daa war a xam yi nga xamante ni man da ñàkk mu xam ko comme yi nga xam ne day wax ci tawxiid nga xam ne alxuraan façon xam-xam yépp ñu ngi ci mhm. surtout yi nga xam ne man da ñàkk ci suñu boroom aaju tamit ci ngëm yàlla ak yooyu mooy jullit bi da koo war a xam mais tamit xam lu muy jullee mhm. minimum mooy na am lu muy jullee te may tamit bañ tamit di yàq baat yi ndax bu dee am na possibilité par exemple koo xam ne day jàng di yàq am na hmm. possibilité jàng ngir corriger lool te defu ko kooku day am bàkkaar hmm. Hmm. moom day am bàkkaar kenn du ko ne ay léegi demal grawul mais noo ko waxee noonu la déedéet ndax moom am na possibilité defar ko bu dee nag waajoo xam ne moom lan na nañam dafa dàq noonu la mën a waxe foofu mënuñ ci dara mais nag jàng tamit yi nga xamante ni par exemple doo jël loo xamante ne nii fa'il la fa'il mooy sujet nga ñëw def ko complément d'objet direct te loolu na ngay yàq altérer sens euh, xam nga amin euh, kii euh, Abdullah ibn ibn Abi Mulayka mhm, rahimahullah moom mhm. taabi'i bu mag la mhm. dafa nettali comme ni ñu ñëwee ci téere tafsir yi dañ koy surtout muqaddima yi surtout boo demee tamit ci muqaddimatu imaamul Qurtubi rahimahullah di dinga ko fekk tamit bi muy mhm. wax ci affaire u i'rab yi ci alxuraan ak yooyu naka ci li jëm ci langue bi ni nga xam ne loolu la ñu war a yittewoo mhm. ngir yooyu ñu xam langue bi ak mhm. tamit pour alxuraan bi moom muy nettali ne dafa am benn ci euh, benn waay benn kaw kaw bu ñëw bu bu ñëw ci dëkk bi noonu fekk jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab la radiyallahu ta'ala anhu léegi moom nag lu ñëwee mu laaj ana kan moo koy jàngal tuuti ci alxuraan ji nga xamante ni moom lay dégg. Hmm. am ku ñëw di ko jàngal ko présenté wu di ko liiral pour wan ko jàngal ko li mu xam ci alxuraan. Hmm. mais moom mu doon jàng suuratu baraa. Hmm. mooy suuratu taw tawba. nga xam ne léegi nag bi ñëwee di ko wax mooy saar bi nga xam ne commencé wul amul bismillahir rahmanir rahim mooy boobu rek ci am léegi moom mu ne bi muy liir. fekk muy liir benn aaya muy wax ba agsi ne anna allaha bari'un minal mushrikiina wa rasuulihi loolu la liir moom mhm. kaw kaw bi dégg ko ne ndax yàlla deñ na ci ci ci ci dafa deñ ci yonent ci ci ci ndax boobu mhm. après ndax moom lim dégg xam nga arab yi dañu ñu mooy ñi nekk ci kaw mais en général langue yi ñoo koy gine a dégg ñu nekk ci ville bi mhm, mhm. léegi moom mu ne ndax yàlla kon dafa denc ci ab sa sa dafa denc ci euh, nu mu tudd kii yi bokkaalekat yi mooy waa Makka ak ñooñu nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo mhm. pacte bi ñu amoon diggante yonentu sa sa dañ ko dañ ko dañ ko violé woon ñu mu ne ci loolu la saar bi doon wax loolu la ubbee léegi nag mu ne comme waa ji liir day tekki ne am na allah ne dëgg-dëgg li leer de mooy buur yàlla bari un deñ na minal mushrikiina ci yéefar yi mooy bokkaalekat yi yu warasu moom nag mu ne lii ak yonentaam ak ndawam bi mu yónde sa sala deñ na ci ñoo bokkaalekat yi ak yonentaam léegi nag moom bi mu ko déggee kaw kaw comme comme xamul ci diine ju la bari mu ngi dóoru ñëw xamul ci presque dara mu ne ndax yàlla dafa denc bokkaalekat yeeg kii ak yonentam man de kon deñ naa ci ku yàlla denc moom léegi nag bi ko bi xawaar bi ñëw ba Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu dégg ko léegi mu woo kii bi kaw kaw bi mu ne ko nag mi mu wax ko mu wax ku ni mu demee mu ne ko déedéet wax ji mu ne ko demewul noonu du loolu anna allaha bari'un minal mushrikiina wa rasuluhu la du warasu lii lii lii Allah xoolal li ak lu rek yow yow yow taxoon nga waa ji moom xo imaginer bu doon moom noonu la jàpp rek nit yi ne gaa yi dem seen dëkk nag ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan laa dégg yàlla ne dañ na ci moom bu dañ na ci bokkaalekat yi ak moom kon ñun nañ nekk ci liñ desoon léegi problème bi ku ko indi lu dul njàng mu baaxul. am na ko ak wu rëy. voilà léegi nag. Euh, Seydina Omar radiyallahu ta'ala ne ko nag demewul noonu ne ko du loolu wa rasuluhu la mooy yàlla mhm. dañ na ci bokkaalekat yi ak yonentam tamit mooy comme si da naan mhm. da ngay tëb loolu da nga naan yàlla ak yonentam dañ nañu ci mhm. bokkaalekat yi parce que arab lu muy mooy loolu mooy lu waroon a nekk la nga def ko li rek yow yàq nga affaire bi da ngay lépp moo tax yenn yi non looloo tax nag mu am solo surtout alxuraan ni nga ko wàccee noonu nga ko war a jànge mm-hmm. noonu ko war a jànge teg ci boo yàqee sens yi loolu loolu loolu moom bu dee bu dee yaa ko tay moom yéegal sax ngay doon bu dee maa ko tay ne non taxaw damay def lu ma neex alxuraan bi daal loolu da ngay nekk yéegal ci saa si ndax waxu suñu borom subhaanahu wa nga nga altéré mm-hmm. tamu ta tay ko mm-hmm. léegi nag ci la diglee ci ñu pour affaire bi ñu koy ñu ñu ñu jublu ci loolu ngir di liggéey ngir affaire u grammaire beeg loolu loolu wax la joo xamante ne ni mais loolu mooy côté historique bi ndax naxu euh, li gën a siiw nag li nga xam ne vraiment boroom boroom xam-xamu naxu yi mm-hmm. li nga xamante ne ni moom lañ gën a yaxal mooy ne is naxu fi mu dëgg-dëgg ci ko mooy Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu ndax moom moo ko moo moo moo joxe base yi wax ko abu al aswad ad yi nga xam ne moom taalibeem la woon mhm. moom nag moom mu gën a yaatal mbiri gën yaatal affaire bi bi mu ko defee dafa wan sayyidina ali radiyallahu ta'ala mu gis ko kontaan ci affaire bi ci noonu ci la ko tudde même moo bi utilisé naxu da cee génn gars nag tudde ko nax tellement da ci kontaan ndax naxu ci arab dafa am boo gisee nag mhm. kii da ngay gis ñu naan la euh, da ngay gis ñoo indil la benn moom ne la lii définition wam lughatan lughatan mooy ci langue bi mhm. xam nga lu nekk convention la rek mhm. mooy euh, par exemple boo jëlee français mot travail par exemple wala mooyu mooy yi nga am yépp ñi koy utiliser ça dépend ci ban corps de métier lañ bokk. Mhm. da ngay gis corps de métier bii di wax lii jub même moo bi ñi jublu ci lii ñi jublu ci leneen. donc en fait en fonction voilà day am sens. voilà léegi nag cela ne veut pas mais nag loolu dàqul ne it moo bi am na étymologie. Mhm. étymologie boo xam ne moom fa lépp jóge mhm. léegi nag boo déggee ci arabe ñu naan la comme ñu ne la. dañuy définir benn affaire mooy bala ñoo dugg ci benn affaire dañ koy définir dañ naan la lughatan ak taarifu taarifu shay'i lughatan mooy dañuy définir mbir mi lughatan mooy ci langue d'abord mooy langue bi langue arabe naka lañ ko doon définir avant daray xew léegi naxu nag dafa am am na par exemple am na cinq yu mu lu mën a tekki ci langue man mm-hmm. na tekki yoon day tekki yoon mais day tekki jubluwaay alqasdu mhm. day tekki tamit comme buñ nee comme bu ma nee moodu comme ibra mhm. moodu comme ibra boobu nax bu ma nee muhammad nahwa idris mooy dafa niroog idris mhm. wala bu ma nee euh, dahabtu nahwal bahri mooy maa ngi dem vers la mer mooy direction la mooy fi ma jëm mooy ci géej ga laa jëm mhm. en tout cas côté maa ngi jëm jubli ci géej gi mhm. mais tamit day tekki da am beneen boo xamante ni mooy genre lu ñuy euh, équivalent mhm. comme bu ñu nee waa ji euh, ñaata ñaata ñaata ñaata nga jox waa ji ma jox naa ko naxwu alf dirham wala yu mel noonu mooy jox naa ko environ jox naa ko environ lu xaw a toll nii mille. Mhm. ci ay dërëm. comme yu mel noonu. d'accord donc mu nekk environ à peu près. waaw à près. Mhm. à près. Mhm. mooy yooyu yëpp ay définition la yuñ am ci. bu dee ci langue bi. léegi nag bu dee nag ci euh, ñoom. par exemple euh, mooy langue bi ñuy ci waa naxu. nga xamante ne nga xamante ne ñoom ni ñu koy définir rek. Mhm. mooy ne xam-xam la. Mhm. boo xamante ne ni. Mhm. dañ ci xame règle yi nga xamante ne ni. moom la ñuy xame règle yi ñuy xame yi ci arab mooy mooy surtout. ci côté niñ leen di composé buñ leen composé. finalité mooy fin mooy yooyu. par exemple est-ce que loolu mooy ci côté i'rab. Mm-hmm. i'rab mooy na xam moo bi ni muy comme ma ne bu ma amee benn phrase buñ ma jox mm-hmm. daxala mooy dugg na mm-hmm. muhammadun mooy muhammad almasjida mooy mosquée bi léegi mooy nan laay xam ne dama naan daxala te du ma wax daxalu te du ma wax daxalu loolu nan laa koy xam loolu benn affaire mhm. mooy loolu dañ koy ñoom dañ ci mooy naxu moo la koy jàngal waaw mais tamit mhm. nan laay xam ne comme que sujet bi mhm. ismailu wala ibrahimu pourquoi ma ne lan moo tax ma ne ismailu na pas ismaila loolu ñoom dañ ci d'accord dañ ci loolu mooy seen domaine d'accord teg ci mu ma ne almasjida pourquoi wax ma almasjidu wala almasjidu wala almasji al euh, almasjidu wala almasjida ah, wala almasjid rek almasjid loolu beneen affaire la loolu mooy màkka bee ci waaw mais arab buy wax moom du wax fin bi du fin bi moo tax ñu naan Muhammad Ibrahim mais buñ ne Ibrahim mooy Ibrahimu mais ñoom bu ñuy wax du ñu liir fin yi moo tax ñu naan qul huwallahu ahad ci alquran alors que allahu ahadun la booy lii ahadun lañ bind hmm. mais booy wax naan qul huwa allahu ahad cela ne veut pas ki ne ahadun li wax baaxul non nooy mooy ne ahad boobu cela ne veut pas dire que ad kii sukkoon la kii la hmm. mais dun la hmm. mais dañ naan rek ahad léegi mooy fin yooyu fin kii yooyu terminé ni ñuy maase fin yi ñoom dañ ci mooy domaine naxu ñoom ñooy traité teg ci mooy composition yi bu ma ay mots mhm. naka la la lan moo tax comme li ma la waxoon sànq annexion mhm. nga xam ne dama naan baabul masjid yi mhm. buntu jàkka ji mbaamu móodu mooy mbaam mi móodoo ko moom buntu bi jàkka jee ko moom wala ma ne euh, yadul mooy loxo yadul rajuli loxo ku góor gi mooy da ngay gis ne annexion lay nekk à chaque fois daa am nuñ koy delloo mooy pourquoi buñ composé lool ma ne yadu commencé ndax déglu lool rek. Mhm. pourquoi ma naan rajuli te du ma wax rajulu yadu rajulu wala yadu rajula. Mhm. yooyu ñoom ñoom naxu ñooy ñooy. Mhm. xam-xam bi moo koy traité. d'accord mais dafa am naxu dafa am dafa composé wu ci deux affaires ci bi loolu la woon léegi nag da gis ne. daanaka ñaari matière la yoo xam ne ci ilmul nahw rek da traité lépp mhm. mais lay da gis ne après di nga gis mu utal ko buntu mais même ci téere nahw yi da ko fay fekk ndax ci la bokk mooy li ñu naan sarf sarf ak sarf ak nahw wa sarf dañ koy wax ndax sarf moom moo bi moom ci moo bi lay yem mhm. déclinaison yi comme verbe ma jëlee benn verbe faala mhm. mooy def na Mhm. faire ma ne faal bu ma koy conjuguer faal tu ana man faal tu anta faal ta anti faal ti antuma faaltuma antuma faaltuma huma faala ñoom yooyu la ñuy kii mooy nan laay conjuguer mooy conjugaison sarf mooy conjugaison mhm. naxu nag dañuy composer mooy ak tamit finalité mooy nan lañ leen di vocaliser ci fin yeeg yooyu mhm. ñoom dañuy règles yi jëm ci yooyu mhm. ak tamit ndax loolu euh, li ci am solo mooy dina def comme erreur bi ñu waxoon sànq bi mooy loolu du am mhm. doo jël loo xamante ni doo altérer sens mhm. parce que da ngay xam voilà nekk fan ko fan nga ko war a voilà règle nag boo ko xamee mooy tax bu ñu la léeg-léeg léegi ci au fur et à mesure nga miin ko ngay mën a ubbi téere boo xam ne kenn maasu ko nga liir ko nga mën koo liir waaw loolu mooy objective bi léegi moo tax affaire yi euh, ginnaaw loolu euh, mooy ne kon objectif bi mooy loolu mooy texte yi nga xam ne comme alxuraan nga xam ne mooy moo nekk ci kaw lettre la bu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala yónni pour julli ñëpp ñun ñëpp kon mooy ne nan laay def ba message bi ma décoder ko mm-hmm. wala nan laay def man du ma ko décoder sama bopp ndax ñëw dégg arabe dem ci alxuraan taxul ma xam li ñuy wax mm-hmm. mooy yi ci nekk arabe man naa ko mais li tax ñuy wax xamoo ko mm-hmm. mooy nan laay def ba ñi nga xam ne ñoom la yàlla may ñu xam jaaral ko ci njàngalam yàlla sallallahu alayhi wasallam li ñuy wax nan laay def man ba man koo xam mooy nga téere xam-xam yi téere gi jëm nga dem ci xadiis dem tamit ci yeneen domaine bi nga xamante ne ni yooyu yépp da objectif bi na la rek du ñoom da nga koy man rek ngir toog fa di ko wax noonu di ci di ci déedéet ay balaaxaak yooyu yépp dekkul ne da koy jàng ngir moom mooy loolu ay moyen la rek mhm. finalité bi voilà finalité bi mooy suñu diine nan nga koy xame alxuraan nga xamante ne ak sunna ak watu boroom xam-xam yi nan la bu ma ubbee seen téere bëgg a xam li alxuraan wax naka laa laay mën a comprendre li ñuy wax. d'accord donc yii nii ay moyens la pour atteindre. voilà moo tax ñoom ci ilmul lañ bokk. liñ naan xam moyen lañ. Hmm. mais objectif bi. moo tax nag xam ci liñ ci war a xam te nga jóge ci nekk ci leneen. bu ci def loo xam ne sa dund nga ci nar a def ndax duñu mu ngi mel ni waajoo xam ne dañ ne ko yow. voilà yow dañ laa indi fii. France pour lan pour nga ut liggéey ngir mën a tabax Sénégal après cinq ans lañ la may nga liggéey ci ñëw mm-hmm. moom mu ñëw ne man nag euh, pour ma dund France nag il faut may lekk lu mu lu mu liggéey rek lekk di lekk ko <laughs> foog ne loolu moom mooy objectif bi di lekk mooy objectif bi dañ naan ko sawaay juum bu cinq ans yi jotee dina xam ne juum naan ko yow ñu waxoon na nga yónnee fee c'est vrai que lekk ci mais bu yóbbu bu ko def objectif lii tamit du objectif mooy nekk ci rek nekk ci xam ci li la doy nga xam ne man da ñàkk pour nga xam ko ngir man a accéder ci yooyu mais après génnal ci loolu dem ci leneen mm-hmm. ci li nga xam ne moo ko gën a ëpp doole te moo tax ndax lii xam nga xam-xam bi ñu ngi la ne ci Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu lañ ko lañ ko tege kii bi mooy ne ça veut pas dire que ñi ci ñi jiitu woon amul mooy le fait que la ñu utal ko benn domaine comme nii comme ni nga xamante ne noonu la usul demeeg yooyu mhm. cela veut pas dire que ñi jiitu ñi imaamu Shafi'i comme que moo teg radiyallahu ta'ala anhu duñ ne ñi jiitoon xamuñu ko woon xamoon nañ ko mooy dafa naturel ci ñoom mais après dafa teg ci fondement yeeg yooyu léegi ñu koy jàng ba ñu koy jàng ba tey mais cela ne veut pas dire tamit mhm. ndax li la koy wan mooy texte yi ñuy kii boo booy jàng ndax mhm. ak yu mel noonu texte yi ñuy utiliser yi nga xam ne ci la sukkandiku mhm. mooy référence yi mooy alxuraan mhm. hadith yi ak waxu araab yu njëkk yi mooy poète yeeg ñi mel noonu wax ñooñu ci la ñuy pour wan le ne kon loolu amoon na avant lii di ñëw sauf lii dañoo teg affaire bi ndax tamit li gënoon a poussé tamit Seydina Ali radiyallahu ta'ala def affaire bi mooy ne xam nga euh, l'islam bi bi gi feeñ mhm. dafa feeñ ci ñoo xam ne arabe rek lañ xam mhm. ci arabe yi moo tax yàlla def ko arabe alxuraan yoo xam ne arabe la ndax bu defoon comme ni wax ne bu ma ko defoon alxuraan yoo xam ne beneen langue la bu dul arabe mhm. dañ naan nag lawlaa fussilat aayaatu aka neexoon waaye ñu teqalante ñu teqali bam leer gina leeral aaya yi nekk ci alxuraan ñun ñu nekk a arabi yu yonent bi naka lay nekk kii ñu ne moom la ñu yónni naka lay nekk moom arab sallallahu alayhi wasallam ba pare liñ ko yónni moom message bi nekk beneen langue bu dul langue. Mhm, effectivement mooy ñoom man nañoo wax loolu sauf que yàlla da koo def arab ndax temps yooyu ñoom yonent sallallahu alayhi wasallam ci fi mu fi mu feeñe ay arab lañ. Mhm. léegi nag bi l'islam Guinée Guinée yaatu. Mhm. Guinée yaatu yeneen peuple dugg ci. moo tax problème boobu amoon. mais arabe yi ñoom rek ñoom neen problème boobu doonu loon am effectivement donc ba ci yeneen peuple voilà l'islam bi yaatu voilà l'islam est devenu on va dire une religion universelle voilà maintenant ñu gis ne def léegi il faut ñu def ko une science à part entière voilà jàngale ko mm-hmm. comme ça ñi ñuy jëriñu ngir nit ñi gin cee jariñu ci ñu mën a dugg ci problème yi comme liñ la wax sànq ci kaw mm-hmm. bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a. voilà di jaxal voilà téere. si si formulation alxuraan bi. yenn la fekk waaw kay ndax lool la. Hmm. loolu la yooyu ñoo gën a tax affaire bi ñu gën ci taxaw. Hmm. ñu def ko ngir affaire bi bu ko defee ñi nga xamante ni arabe nekkul seen naam seen langue bi ñu naam. Hmm. ñu mën a accéder ci texte yi te duñ ci def ay erreur texte tamit. comme léegi rek ñu ko xam arab tamit yi nga xam ne dem nañ ba jaxasoo ba yeneen peuples yi tax na seen langue ba ñu manoon manuñu ko ñu am loo xam ne ci la ñuy sukkandikoo ngir delluwaat bu ñu bëggee xam texte yi. d'accord moo tax langue bi lenn la bu la ci kenn nax juddu nekkum arab taxul nga dégg ko ndax seen dëkk yi waxuñu ko fa mooy dañu am seen dialecte. Mm-hmm. mooy bu ñu ko jàngul looloo tax ngay gis benn arab yi arab yi fii surtout France yow loolu da nga ciy am kii am na ci ñu bari ñoo xam ne ñoom soit duñ comprendre li ngay wax wala buñ comprendre ñenn ñi duñu la mën a tontu ci at ñoom ni seen dialecte bi la ñuy mën a wax mooy loolu mooy dañ koy jàng te ku ko ci jàngul yow doo ko xam loolu nag mooy moo tax loolu mooy mooy objectif bi mooy texte yi yi nga xamante ni def ko ngir jaamoo ko yàlla après mooy bu ma ko xamee tamit objectif bi du xam ko rek toog mm-hmm. mooy bu ma ko xamee lan laa ciy jëfe mm-hmm. Mhm. finalité bi. voilà loolu mooy finalité bi ngërëmul suñu borom subhaanahu wa ta'ala point final amul leneen yal nañu ko yàlla defal. amiin yaa rabbi amiin. Euh, léegi. kon foog naa lool doy na. léegi. Euh, téere bi. waaw al fiqhul maysur c'est euh, an nahul maysur c'est vrai que waa ji lu rafet la def. ndaw si ndax ummu sakina la tudd. Mhm. macha allah pour wan mhm. pour wan yow sax man ngaa ñëw ba ci biir nga bind téere bu mel nii. Ah, ci domaine bi <laughs> ndax moom française d'origine la. Mhm. moom mii. française d'origine la mu ko def ci introduction bi. Mhm. française d'origine la mais dafa tuub. dafa tuub ak jëkkëram. Mhm. ànd ak jëkkëram moom moom naa naar la Ummu Sakiina la tudd moom ndaw si. waa ji tudd Abu Sakiina Ummu ak Abu loo xam ne Ummu mooy baay. ummu sakina mooy yaayu sakina xam naa da da la soit da ngay am doom ñu tudd la ko wala muy dàkkantal noonu la waaw sakina mooy ku tudd sakina waaw waaw abu sakina mooy baayu sakina ñoom moom moo ko def ndaw soosu waaw te euh, yal na leen yàlla fay amiin lu am solo lañ def léegi mhm. kon mu def premier kii ndax comme niñ ko waxe mooy da ko def deux parties début pour pour benn bi da ko simplifier partie bu njëkk bi mooy premier genre ay premier tome ak deux tomes la def al juzul awal wal juzul sani waaw loo xamante ne ni bu deuxième bi li ñu gisoon ci premier bi la gën yaatal tuuti waaw bu ko defee au fur mesure waaw day xaw a nekk benn révision mais tamit day gën a yaatal li nga gisoon. d'accord d'accord donc on va dire ce sera peut-être un plus poussé. voilà. fa lay gën a yaatale affaire yi. incha allah. incha allah léegi mooy premier bi par exemple ci vingt neuf. cours la. waaw ci la composé wu. waaw mooy première partie bi al juzul awal. waaw. Euh, bu deuxième bi. bu deuxième bi presque lim toppoon la toppaat rek mais da ko mm-hmm. gine yaatalaat def ci yoo xamante ni dal mm-hmm. na ko suñu borom subhaanahu wa ta'ala fay ndax ñoom tamit introduction bi loolu la ci yoon wax ay pour euh, kii accéder ci texte mm-hmm. alxuraan yeeg yooyu moo gën a tax mu def ñi buñ koy jàng loolu la effectivement voilà yàlla ñu leen ci jàppal léegi kon premier cours bi mooy euh, ad-darsul awwal xuruful hijaa'i mm-hmm. xuruful hijaa'i dañ koy wax al xuruful hijaa'iya mm-hmm. Mm-hmm. mooy lii mooy alphabet bi waaw gisoo ni mu ko ni ñu ko dañu kii rek bind ko noonu dem ndax xam nañ ne ku ñëw ba ak ci ci mën a jàng yu mel nii mooy loolu fekk na jàll na ci léegi mu def kon dañuy wax xuru alxuruuful hijaiya alxuruufu loolu dinañu ko gis loolu Euh, alxuruuf alhijaiya alhijaiya naata la ci kii mooy loolu lépp dina am na cours ci biir boo xam ne naat ci naat insha allah insha allah insha allah naat la tudd waaw naat waaw insha allah euh, léegi mhm. mu def xuruuful hijaa'i hiya mhm. mooy hiya mooy ndax hiya yooyu tamit dinañ ko gis ndax dafa am pronom personnel yi ci arab ana mhm. man anta yow anti ku jigéen mhm. mooy ku jigéen ki nekk anti ñi may wax ñi mooy ñi fi nekk bu ma ñëwee ci ñi fi nekkul rek nag ana mooy man maa ngi mhm. mooy bala nga ne naam ne fi mhm. ana mooy man anta mooy yow ku góor ki ki fi nekk ci jàkkaarloog man anti mooy yow ku jigéen ci nekk nga am huwa huwa mooy nekku il mooy il bi français am il sans verse euh, hiya mooy el sans s mooy comme huruful hijaay yi hiya li tax nag mu ne hiya mooy arabe pluriel u nooy euh, chose mhm. moom du ko def en général en général ndax di ga gi léeg-léeg ñu def ko lu naan loo xamante ni dañ koy mel ni ku koy def ku koy personnaliser mel ni ku ko def nit mhm. ñu naan tajmiis mhm. comme ñu jël ne asamaan ak suuf mel ni comme si dañ ni euh, utilise di di di wax mel ni ay nit yuy wax. dañ ko personnifier voilà personnifier. d'accord loolu noonu day am mais li fa mooy bu ñu waxee pluriel chose yi lu dul nit dañ koy jàppe rek féminin. Mhm. benn féminin moo tax ñu ne hiya te waxuñu hunna. Mhm. mais nag di nga gis comme li ñu wax bu ñu ko personnifier lool. Mhm. bu dee yu bari dana naan hunna. kon hiya mooy ki ñu newul nga am huma mooy duel bi. mooy ñaar ñu fi nekkul. yooyu yooyu dinañu ko gis surtout nag domaine boobu noonu yi ñuy wax nii sarf la gën a doon mooy conjugaison sarf waaw mooy mooy li nga li wax voilà mooy li ma waxoon ndax naxu deux domaines la waaw en tout ci début bi deux domaines léegi dañuy ne da gis ñu ne ilmu naxu ak ilmu sarf xaw lee na kii mais au début lépp presque ci lépp ci benn la nekk d'accord te moom méthode am dafa boole ñaar waa dafa boole ñaari yi dafa boole grammaire ak conjugaison en même temps si si ndax ñoo doon ànd waaw ndax tamit manoo def grammaire moo tax da ngay gis même sax ñi nga xam ne dañ koy tàqali tuur da ngay gis ñu def ilmu nahw ak ilmu sarf mm-hmm. mooy dañ mais dañ koy boole ci benn mooy xam-xam grammaire ak conjugaison mm-hmm. léegi kon huma mooy juyeelu ñaar ñu fi nekkul te nekk góor mm-hmm. huma mooy ndax ñaari huma la mooy premier bi ñaar ñu fi nekkul waaw te nekk góor wala waaw kay te nekk góor góor ak huma beneen bi ñaar ñu fi nekkul mais ñaari jigéen la ñoom ñëpp huma la huma nga loolu du changer loolu bu ñu koy def après lool bu ñu ci ñëwee insha allah bu ma gisee ne xaw naa compliqué fii dama koy def benn tableau boo xam ne yi nga xamante ne ni te yooyu neex nañoo xam ne mooy ñi fi nekkul boo seetloo day commencer hu ñi fi newul xoolal hi mooy haa boobu gis huwa mooy newu fi il hiya haa bi lañ amaat mooy newu fi el huma deux ñu ñu góor newuñu fi huma deux yu jigéen newuñu fi boo ñëwaatee ci hum ci kanam hum mooy il ñi fi newul il avec s nga amaat hum na el avec s ñu fi newul nga gis yooyu yëpp da ngay gis ne ah yi fi newul yëpp yi fi newul yëpp ah mooy commencé. loolu nag boo ko xamee mooy yow ngay noppalu ci loolu. foo gisee rek par exemple buñ la joxoon benn texte ne léegi kii ko traduire la moom mooy boo ñëwee ci yooyu da ngay xam ne automatiquement en tout cas kii newu fi léegi nag ma xool est-ce que huma la est-ce que la est de suite léegi kon am na ñaari huma am ñaari antuma antuma mooy vous mm-hmm. ñu fi nekk ñaar ñu góor mm-hmm. ak antuma vous ñaari jigéen mm-hmm. mooy gis nga loo gis ne arabe moo gin a bari la lool ci français ndax français moom duel duel bi du ko bàyyi xel mooy rek pluriel lañu alors que arabe day def non seulement duel féminin ak duel masculin. d'accord moom da moom da koy différencier. waa day différencier ñoom ñoo gën a fin ci affaire boobu. d'accord. nga am antuma antuma nga am antum. Mhm. boo gisee tamit ñi fi nekk yëpp da ngay gis ay ant ant da nekk. Mhm. Mhm. donc ana ak nahnu. d'accord. ndax léegi nga am ndax amoon nga anta mm-hmm. mooy yow mi fi nekk ku góor anti yow ku jigéen ki fi nekk mm-hmm. ñëw nañ ci antuma mooy vous deux ah, garçons antuma vous deux mais ay femmes lañu ana ak mu rek ñoo ci génn d'accord mais ñoom ñëpp boo xoolee alif lañ commencé voilà voilà ñoom man nga ko xool ne loolu par exemple ba mu def nahnu ah. Mm-hmm. mooy ñun ñëpp. voilà mm-hmm. ñu fi. Mm-hmm. bu commencé par alif rek. mooy A. voilà mooy ñoom ñu ngi fi. ndax leen may waxal voilà ñu ngi fi. mooy deux waa am ñi fi nekk ñu fi newul. boo jàppee ñu fi newul rek ñi fi nekk mooy ñu des ñëpp dañ fay nekk. d'accord. ndax soit ñaara mën a nekk nga présent wala nga absent mënoo nekk voilà mënoo nekk ci diggante bi ñu naan waa ji hmm. mu ngi présent en même temps hmm. absent mooy loolu daa nekk ci li ñu naan mustahil lu man da nekk hmm. comme benn waay buñ ne ci même seconde bi taxaw na toog na ah, loolu man da nekk yooyu mooy impossible lii tamit daa nekk mooy manoo nekk manoo taggateem ba li wolof naan taggateem bi manoo ko def wolof bu mu xut na <laughs> non pourtant yow taalibe si <laughs> bi hmm? ah, taggateem ko daa peut-être ah, déggoo wolof yi naan taggateem bi caaxaan la ku ba garab garab bala ah, mooy mooy <laughs> non loolu mooy mooy ku nekk entre deux choses rek demoo fii demoo mooy naa féq rek hmm. loolu man da ñoon mooy kon boo xamee ñi fi nekkul yi commencé yi am hu haa boobu hmm. mooy ñi fi nekkul kon ñi ci des ñëpp da nga naan ñu gis présent d'accord léegi kon am nga antum mooy il ñi fi nekkul antun na hmm. non antum mooy yéen vous hmm. mais vous ñoo xam ne ëpp nañ ñaar comme que dañuy am duel mooy bu ëppee deux rek léegi yaa ngi ci pluriel bi français xam ndax français moom duel bi lay duggaale mais ñi bu ëppee deux rek Mhm. mooy antum ngay wax doo wax antuma d'accord léegi antun na mooy bu jigéen bi mhm. mooy yéen ñu jigéen mooy ëpp nañ deux mhm. léegi nag nga door a ñëw ci hum hum mooy il ñu fi nekkul ñu na mooy el jigéen ñu fi nekkul nga am nax ñun mm. mooy man ak keneen mais tamit par exemple da ngay gis ni nit léeg-léeg dina wax nahnu mooy. nahnu mooy nous de façon mooy nous. waaw mais mu nit tamit mun a employer nous. voilà singulier mu ngo mooy loolu mën naa nekk. d'accord koy gis lu bari. surtout bu dee suñu borom mooy wax subhaanahu koy gis lu bari ci alxuraan. inna nahnu nazzalna dhikra ñun ñun ñoo wàcce alxuraan mooy alxuraan. kon nahnu qaddarna baynakumul mawt ñun yàlla ñoo dogal ci yéen. dee mooy dee da ngeen jaar. nit tamit di nga gis yenn personnalité yi ñuy wax naan nax nu ñun jublu ci comme rek wolof ñaan loolu nag ñun bëggoon nañ koo def ndeke moom boppam rek la jublu hmm. mooy loolu da nga koy gis ñu koy waxe mais loolu mooy ne formulation la voilà loolu la hmm. kon loolu da ngay gis ne loolu mooy pronom personnel yi loolu mais loolu dinañ ci ñëw eh, lool li ma ci liñ ci soxla mooy hiya bi d'accord mooy al mooy bu dee jigéen ay chose la ay choses yu bari yoo xam ne du nit ay xar ay leneen daal lu dul nit mm-hmm. arabe day jàpp bu dee pluriel day jàpp da koy def féminin mm-hmm. moo tax waxul alxuruful wala xuruful hijaa'i huwa waxul huwa mm-hmm. ndax dañu ndax xuruf mooy plurielu xarfun xarfun mooy singulier bi buñ ne waa waxu fi xaraf waxu fi dus comme lu ñu yoroon mooy xaraf mooy li benn xuruf mm-hmm. mooy pluriel bi buñ nee nag euh, alphabet bi mm-hmm. mooy ñoom kon dañu ay mm-hmm. lettres yu bari mooy lettres yi xaraf mooy lettre alhija yi nga xam ne mooy alphabet yi hiya comme que dañu bari kon hiya féminin dañ koy ma ne woon as-samawatu sab'u mooy set asamaan yi ma ne hiya loolu waxoon naa la sànq nag léeg-léeg ñu personnifier ko mhm. def hunna ndax buñ ko personnifier comme que dañoo bari te féminin la kon na mhm. ndax ku xoolal mooy nekkuñu fi mhm. ima dañ na bu dee bu dee kenn la hiya la ñuy wax bu dee ñu bari hunna après loolu de toute façon beneen yoon dinañ ko kii buñ ci accès léegi inshallah kon mu ne lettre ndax tamit c'est vrai que nañ fexe. bañ a bañ a guddal tuuti mais sinon. Mhm. <laughs> day compliqué. <laughs> waaw waaw waaw parce que en fait gis naa gis parce que gis naa ne que en même temps. Mhm. ñu ngi ci début bi. waaye euh, alhamdulilah loolu daf may gën a motiver sax parce que mais da ngay laal en même temps yëf yu bëri. pour pour mais man tamit loolu man alhamdulilah déranger ma. mais dans le sens daf may permettre. ma xam ne ne que cours bi peut-être nañ ko gisi et que li tax ñu bindee nii. ak li ñu def nii dinaa ko comprendre. loolu moo tax waaw incha allah. waaw waaw léegi kon mu ne mm-hmm. kon lettre alphabet yi ñooy yi mu def abi mm-hmm. alifun bu neexee nga lii la noonu baa un mm-hmm. wala nga ne a ba ta sa ja ha xa da za ra za sa sha ba pa va a ra fa qa ka la ma na wa ya mooy kon vingt huit lañu vingt huit lañu arab kon moo pële français waaw moo ko pële moo ko pële bari yu fi nekk amul ci français mais am na yu am ci français amul ci arab comme v bi waaw xam nga amul v ah, amul v v amul v amul yooyu comme tamit lii rek waaw comme yooyu mhm. mais am na yoo xam ne ñoo ko niroo mhm. xoola ba fii kalamana uh-huh. klm n uh-huh. mooy ka boo defoon ka dañ koy mën a uh-huh. mais sauf ko nag mais am na yoo xam ne nag bokkul mooy ñoom amuñu ko mais daal li mooy fii li ñu fi soxal mooy kon lettre alphabet arabe vingt la vingt-huit la alif la commencé jeexe yaa am na nag beneen fii abajada mm-hmm. beneen boo xam ne man nañ ko boo gis abajada mm-hmm. wa zaxaraya mm-hmm. ainsi de suite mais bii li ñu ci amal solo mooy alphabet bi vingt huit la kon vingt huit lettres la léegi ci lettres yi nii mu def alxurufu shamsiya alxurufu shamsiya mooy les lettres solaires ndax mu ngi jóge ci shams mhm. ash-shamsu mhm. mooy le soleil waaw kon les lettres solaires mu ne hiya hiya allati la tadharu ma'aha laamul laamu mooy al bi waaw alif ak laam waaw inda nutqi biha wa hiya arba'ata ashara harfan mhm. mu mooy yi nga xamante ni boo koy liir du feeñ mhm. mooy euh, doo wax al al bi mooy jiitu mais doo ko liir mu ne nag moom quatorze la waaw ñooy yi tabi ta ta ta waaw sa da waaw ra mhm. za mhm. sa cha so uh-huh. mm-hmm. ba uh-huh. to mm-hmm. va mm-hmm. la na yooyu la léegi mu ne exemple misl ash-shamsu mooy boo xoolee ash-shamsu am nañu al ci kanam mooy al bi alif ak laam bi moom lañ naan al wala alif ak laam la ñuy wax alif wal laam mhm. wala rek ñu naa al pour mhm. simplifier mais mooy alif ak laam mhm. mooy am nañ ko ci kanam mais lettre bi ci topp chala dafa bokk ci lettre solaire yi te bu bokkee ci lettre solaire mooy doo wax al doo liir li ci topp doo reliir lettre bi topp ci al loolu mooy xurufu shamsiya yi loolu la ñu mooy bu dee dañ koy définir moo tax ñuy wax mooy bu dee al da ciy dugg waaw ndax bu doon amul al dañuy ñëw rek ne Shamsun mu jeex. mais bu al duggee. waaw euh, mooy boobu dootuma wax du manu manuma al Shams même loolu dafa jafee wax. Mhm. dama ash. ash Shams. ash Shamsu. loolu mooy ne du feeñ boo koy lii mooy al bi du feeñ doo wax al Shams xam nga bu ma naan ash. Mhm. Shamsu. Mhm. déggoo ci ma ne al al bokkul. mooy duggul. waaw. léegi loolu am nañ lettre chat bi moom la def en rouge noonu waaw waaw waaw léegi deuxième exemple mu def addaaru daaru mooy kër kër addaaru voilà moom lañ naan buñ ne daaraayu sëriñ diw <laughs> loolu wolof yi dañ naan daara pour fi ñuy jàngal ko am mais daaru ci daaru ci arab mooy kër ad daaru li xam nga waxuma al daaru waaw dama ne ad daaru waaw ma wax al bu dee lettre solaire al ñëw jiitu ko mooy duma lii mooy règle bi waaw léegi deux troisième exemple bi nga ab <clears throat> mooy at-ta'amu mhm. mooy ñam mooy nourriture lu ñuy lekk at-ta'am at-ta'amu at boobu tabi la tabi pata to ndax yooyu tamit dafa am solo eh, ndax imaginer imaginer benn affaire ñaari euh, mots yoo xam ne bokkuñu il suffit waa ji ni mu koy prononcer rek. Mm-hmm. bu dee mot bi rek la wax ndax bu dee ci biir phrase la ko def peut-être sax ki nga xam ne dégg na ko te comprendre arabe dina xam ne kii lii la bëgg a wax bëggu la wax. Mm-hmm. bu ma nee dal la dal la dal la. ak dalla ak boom ba ba dalla ak dalla dalla ak am dalla dalla am ba dalla muy baa bi mooy saat bu am point mhm. léegi imaginer koo xam ne dana non man yooyu daal man mhm. naa wax rek mhm. mu war a wax dalla dalla mu wax dalla war a wax dal la ne dal la mhm. moom bu ci changer dara mhm. mooy ne loolu mën na ko dugal ci yenn phrase yoo xam ne c'est vrai que euh, waa ji man na bañ bu ma nee ana waa ji nga ne ma dal la boo ma nee dal la ndax loo lii ku dégg arab sax di nga xam liñ bëgg a wax mais tamit mën na indi day altérer sens bi mhm. ndax dal la mooy tegtale na arab daan dal la ala dalla ala mooy tegtale na mhm. mooy indiqué benn waaye fenn mhm. bu ne kan moo la orienté nga ne fii moo ma orienté mhm. dalla nii fulaan ala nga continuer mooy diw de moom moo fulaan mooy diw moom voilà mooy diw fulaan waaw loolu moom bari na lu ñu koy wax ah, fulaan fulaan wa fulaana wala <laughs> nga ne dal la waaw mooy tegtal na dañ naan dal la ala mooy tegtal na alors que dalla mooy réer na mhm. sànku na mhm. dalla bi am daa bi nga xam ne saab ak point boobu mooy réer c'est vrai que bu dee phrase nit ki mën na koo xam mais léeg-léeg day garaaw ndax za imagine zalla zalla par exemple zalla mooy trébucher mhm. mooy zaay raa bu am point waaw c'est vrai que nag des fois daf lay am daf lay indil ay ay ay yeneen erreur ah waaw yow doo ci rendre compte. Ah, waaw yu bari. waaw moo tax yooyu jar bu jarul di. waaw di banaliser wala di ko ñàkkal solo déedéet. yu am solo la rawatina bu dee alxuraan moom boo ko tayee te man koo def. mooy li ma la wax mooy kooku yéefar lay doon ndax moom mooy koo xam ne da ne man nii la ko yàlla waxe mais man nii laa koy waxe même bu dee man naa li muy wax mais nii laay def moo ma neex nii laay wax. te mu tay waaw kooku moo ko xam nga moo ko tay waaw moo mooy yow yàlla ni lii yow en même temps nga xam ne boo waxee lii day san sens bi mais nga ne man daal de toute façon mais nii laa koy wax mhm. xam naa ne day altérer sens bi mais nii laay wax waaw ah, non boobu ndax alxuraan dañu cee jaamuloo yàlla amoo droit changer ci xaraf nit ñëwee noonu ko koy jànge loolu noo tax julli xam nga xadiisul qudsi mhm. boo sens bi boo ci sens bi mooy mo bokkul ak alxuraan ndax alxuraan dañ ñoo dañ ñoo jaamuloo yàlla ci loolu mooy mënuñoo jullee lële mhm. te man na alxuraan la ñuy jullee mhm. mooy maroo ñëw ne man yàlla nii la ko waxee mais man lu ma neex laa wax maa ko tey loolu mooy koo day féetéerlu ah. ci kaw ci ba pare di def mooy li yàlla wax na ñëw altéere ko la mhm. léegi kii waaw kon xurufu shamsiya yi mooy yii nii yëpp assalaamu cinquième bi non quatrième exemple mooy saabi assalaamu du mu daan duñu wax alsalaamu salaamu moo tax assalaamu aleykum yal na jàmm nekk ci yéen tur la tamit ci tur suñu borom yi subhaanahu huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul mm-hmm. quddusus salaamu mm-hmm. assalaamu loolu par exemple doone huwa doone alsalaamu doone ndax lettre solaire la. waaw te li ci tegu sa la. voilà ndax sa bi lettre la. léegi al. waaw doo wax al salaamu mais assalaamu. mais assalaamu mooy jàmm. mooy jàmm. Ah, voilà ndax yàlla mi nga xam ne mooy jàmm tey maye jàmm. Mhm. moom salaamu ci turam yi la bokk. Mhm. buñ la nee asalaamaaleykum yal na jàmm nekk. ci yéen ci yéen. waaw aleykum. loolu tamit dinañu ko gis insha allah mooy. xam nga waxuñu assalaamu alayka xam nga boobu dinañ ko wax bu ñuy bu ñuy taaya bu ñuy taaya ndax boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay waxal assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow nañ kiñ solo alors que bi assalaamu alaykum hmm. non seulement da ngay nuyu nit ki mais da ngay nuyu malaaka yi ànd ak moom hmm. d'accord voilà asalaamaaleykum. mooy maanaam da nga koy da nga koy da nga koy maas da ngay ne. maa ngi maa ngi leen di nuyu. maa ngi leen di nuyu d'accord asalaamualeykum d'accord léegi asalaama mooy jàmm mooy nga gis ne moo boobu waaw al mu ngi ci mais sa moo ci topp kon as waaw sa doo wax al mais asalaam waaw am na yeneen xam nga léegi yii la joxe waaw mooy ñun nañu xool nañu jël yeneen yim joxeegul waaw mooy chabi nañ commencé ci tabi uh-huh. ne woon quatorze la quatorze lettres la yoo xam ne mooy lettres solaires yi. waaw xoola ta. waaw comme bu ma amee moomu ak tamru. mooy tàndarma tamrun. mooy tàndarma ak tamru bu ma ci dugalee al. Mhm. at du ma wax al mais dama at tamru. waaw boobu laay wax mooy tàndarma. waaw wala ma ne at turaabu turaabun mooy suuf. waaw. turaabu bu ma dugalee al du al turaabu mais dama naan at turaabu ndax tabi la bi ci tegu sa sa bi comme bu ma nee bu ma nee as sawmu wala as sawmu mooy genre kii la mooy garab laaj laaj yooyu mooy garab yooyu ñuy def ci lekk waaw euh, épice boobu waaw. Euh, du ma wax al sawmu mais ak sawmu. waaw voilà. waaw mu am da. da wax na ko ak daaru. waaw léegi zabi. waaw az. bu ma za. zabi waaw za. léegi mooy damay ut benn mot boo xam ne za la commencé. zubaabu. voilà. ak dubaabu xalaatuma ko woon sax si si voilà mu ngi noon ak dubaabu ida waqa mm-hmm. fii sharabi ahadikum waaw boobu lay jariñ mooy ne loolu ak dubaabu mooy weñ mooy weñ mm-hmm. voilà mooy mouche mm-hmm. rab nga am rab yi ah. am nga benn moo wala rab góor rajul waaw rajulun léegi dugal ci kii bi euh, rijal léegi ci aw ci kanam rajulun ar rijal voilà ar rijalu rijalu mooy pluriel bi euh, waaw ar ri waaw ar rijalu nga ah, hmm. ar rijalu nga voilà li nga wax noonu la waaw ar rijalu voilà mooy rajulun moy mhm. singulier bi ar rijalun mooy pluriel bi d'accord mais mën ar rajul voilà ar-rajulu ar-rajulu ar mooy da ngay insister ci foofu ci rab bi ndax shadda bi waaw mooy du ma wax ar-rajulu ar-rajulu ar-rajulu jaa ar-rajulu jaa jaa atir-rijalu jaa jaa loolu mooy góor ñu ñëw euh, rajulu mooy benn waaw kon rab waaw waaw kay noonu la mooy comme boobu léegi comme mbay az-zar'u az-zar'u zar'u ne euh, comme li alxuraan wax euh, mais yi yëpp sëñ bi mhm. li ñu préciser fii mooy buñ koy bind dañ koy bind ak alif bi mais ak laam bi voilà sauf ko buñ koy liir laam bi mhm. moom dafa mel ni neutre dafa mel ni nekku fi comme new fi d'accord moom kenn du ko liiraale te am na benn affaire waaw euh, ndax li mu bind taxoon ma naroon ko fàtte waaw mooy ne Euh, lettres solaires yi. waaw fu al ñëwee. waaw ñoom ñu topp ci rek shadda day am. mooy lettre solaire bi day am shadda ci kaw. d'accord. automatiquement. moo tax nga naan ash. shamsu. d'accord man loolu. ndax lii feeñul fii du feeñ fii doo ko seetlu. mais bind na ko mais. c'est vrai que c'était bien à bi dama ko naroon a fàtte. Ah. mooy ne comme ça même buñ gisul woon téere di ko bind. loolu mooy li ñuy njëkk a xam mooy boo lettre solaire bi waaw ah. bu al duggee waaw lettre boobu da nga fay def shadda shamsun al dugg xam nga bu doon al dama dugg rek ma ne du ko liir waaw kon bu ma ko liirul dama def shamsun uh-huh. imaginer lool mooy bu ma nee dama am benn shamsun mooy lu soleil mooy soleil rek soleil de ma ne bu al duggee waaw du liir al bi waaw mais boo boo bu ma yemoon foofu da nga naan Samsun. Samsun. ndax Samsun laa am nga defal ma al ci yet bi ne ma bu ko lii. waaw kon Samsun laa am. Ah. waaw Samsun. mais wax ji loolu mooy ne. waaw solaire day am bu al duggee rek sadda day am ci lettre solaire bi. mooy liy doublé. Ah, d'accord sadda mooy day doublé. donc toutes les lettres solaires. voilà. donc obligatoirement. loolu am solo dama ko naroon fàtte voilà. Ah, d'accord assaini moom ma xamu ko woon sax. dama ko naroon a fàtte. donc donc obligatoire la. obligatoire. waaw obligatoirement en shadda. waaw shadda. shadda mooy lay permettre mooy dañ koy doubler. waaw doubler lay jariñ. mooy bu ma amoon shamsu namaan ash bu njëkk bi sukkoon laa koy def. waaw ash xool nag ni ñu commencé moom ma ne bu dee sha bu doon ci suuf lañu commencé damaa ash mais comme que bii ci kaw la damaa ash sha. bu doon ci suuf ma ne ash. chi bu doon damma ma ne achu mooy début bi moom sukkoon lay doon par force d'accord donc ce qui fait man mhm. mën naa bu mhm. nekkee dañoo gis après lettre lettre lettre yi mhm. mën naa xam ne ni à chaque fois ma gis shadda voilà après alif ak laam xam naa ne loolu moo tax lii jarul même boo ko mokkalu da koy xam voilà lii lettre solaire la obligatoire obligatoirement d'accord voilà loolu moo ci ëpp sax loolu boo ko xamee mooy ne il suffit nga xool même boo ko mokkalul da nga koy xam ni ngay liire boo ñëwee il suffit nga xool gis al bi nga xool lu ci topp amul sadda nga xam ne sol lumière la bu amee sadda nga xam ne du moom d'accord loolu mooy ci yu ñu maas léegi nag fii nag liñ lay jariñ boo ko tàmmee noonu ci yu ñu maas waaw nga tàmm ko mhm. mooy affaire bi day xaw a nekk loo xam ne day naturel léegi ci yow même bu ñu maasul dara léegi da ngay ñëw tàmm affaire bi mais pour mokkal yii nii wala jàpp leen fi muy amee solo mooy bu dee téere boo xam ne kenn defu ci shadda mm-hmm. bu boobaa boobu nag ci la lay jariñ mais bii tamit dina la jariñ mais bii mooy gën a yomb bu dee lu ñu maas mm-hmm. mooy il suffit nga xool al ñëw na ci après lettre bi ñëw après mm-hmm. al automatiquement waaw kon moom moom moom du ma ko liir du ma liir al mais ash waaye ar ra wala continue waaw kon loolu leer na baax na waaw baax bu baax na baax na kon ñu ngi woon ci waaw ñu ngi woon ci az-zar'u waaw comme bi alxuraan ne waa eh, kii az li yaghiza non non euh, mooy Muhammadun Rasulullah waaw waaw culture mooy mbay mi voilà moom la doon wax ne euh, mooy bu ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan ak moom mu ne seen misaal saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu masaluhum fil injili ka zar'in wala ka zar'in boobu mooy zabi az-zar'u nag boo dóoree al kon sadda moo ciy tegu ci kaw zabi nga ne az-zar'u waaw mooy mbay mi culture waaw léegi sabi gisu non sabi gisuñu ko léegi sabi am nga leer moo bu commencé nii sa siira voilà siira waaw mooy histoire yonent bi sallallahu alayhi par exemple siiratu nabawiyya buñ ko waxee mhm. euh, léegi kon danga naan ak siira as-siira voilà léegi sabi gis nañu ko fii mooy ash sabi waaw amoo as-sabuuru as-sabuuru day tekki sabuuru sa sabuuru mooy sabuuru day tekki kii sa sabuura dañ koy wax sabuura tamit mm-hmm. sabuuratun mooy tableau bu la neexee tamit bu dee ci pays Siin mm-hmm. la Chine mm-hmm. am nga raab wax Chine as-Siin lay wax Siin wala nga ne wala saydun as-saydu saydun mooy kii nu ñu koy woowe napp waaw mooy wala pêche mhm. kooku as-saydu la ñuy wax as-saydu lañ koy bindee ak waa saab mooy as-saydu bi nga ne as-sabur lu lay tekki moom mooy day eh, tableau tableau mooy tableau voilà man ah, dam ko dafa koy jaaw rek beneen buur waaw ah, waaw sabur as-saburatu mooy mooy tableau saburatun dañuy mooy tableau waaw mais muñ moom nan lañ ko waxee waaw sabuur voilà sabuur mooy koo xam ne dafa mën a muñ parce que man boo nee mooy tableau man boo nee sabuur sabuur mu mm-hmm. déggee sabuuru rek mm-hmm. waaw waaw sam sangu gars <laughs> boo nee sabuur ak sabuuratu mooy mooy tableau waaw sabuurun mooy mooy mooy loo xam ne dafa muñ loolu kii la superlatif d'accord mooy saabir mooy koo xam ne mën naa muñ waa ji mën naa mais xam ni lañ ko bindee soo voilà saat bi lañ ko par exemple ku mën a muñ as-sabur mooy waajoo xam ne dafa mën a muñ as-saburatu mooy tableau saburatu voilà ko kon baax na as-saydu mooy napp mooy pêche na saada waa ji napp na léegi kii da mhm. mhm. mooy saad bu am point waaw léegi boobu am nga ci benn kii yoon par exemple fatiha am na ci waaw dallin voilà dallin mooy plurielu dallun ballun mooy kenn rek ku sànku balliwun mhm. ab ballun mooy ñi sànku ñu mhm. bari ñu sànku waaw mooy exemple boobu ci la mooy doo al ballun mhm. ab ballun ab fabi am nga moo to at-tabaqu at-tabaqu at-tabaqu day tekki day tekki étape mais mën na tekki étage d'accord at-tabaqu buñ ne euh, day tekki étape euh, la tarkabunna tabaqan an tabaq la tarkabunna mooy di ngeen passer ay étape après étape mm-hmm. mooy nit day dudd par exemple nekk lii tabaq waaw bi bi waaw ci ak tabaqu da hmm. ngay tekki étape étape voilà waaw mooy ay jaar-jaar yoo xam ne fa la yàlla def ne fa ngeen di jaar mais tamit nit day nekk yéefa nekkaat ci wala nga dund dee dem àjjana wala nga dem fa des mhm. ci yàlla musul léegi mooy pa waaw léegi nga am va la wala va va bi va bi mooy pa bu am point waaw voilà boobu da am amoo benn az-zalamu wala azza azza laam. az-zalaam az-zalaam. az-zalaam. az-zalaam mooy. mooy bi. wala az-zalaam. kon pluriel la mooy zul zul zulma zulmaani wala bokkul. nga ne. zulmaani. Hmm? zulmaani. zulmaani voilà. zulmaan yi mooy loo xam ne koju lëndëm la mooy uh-huh. loolu kii la nu mu tuddati eh, nisba nisba mooy luñ naan euh, ident day wala identi comme bu ma nee waa ji uh-huh. rajulun maghribi mooy waajoo xam ne ii boobu may def mooy wane ne kii lii la mooy lim day da koy identifier mm-hmm. bu ma nee zulmaan yi mooy kojug lëndëm nuuraan yi mooy kojug leer voilà zulmaan yi man nga ne az-zulmaani az-zulmaani az mm-hmm. euh, mu des bi ci tegu mooy la laamun la hmm? laam voilà laam al-lutfu voilà al-lutfu lutfu lutfu lutfu al lutfu day tekki lu teey lu teey Mhm. voilà lutfun léegi mu des nabi mhm. nabi waaw an nuuru nuuru voilà waaw nuuru an nuuru et eh, kii bi euh, nu mu tuddati euh, ban euh, tableau du du sala ah, saburatun sabu ah, kon kon kon dañoo ju voilà voilà sab bi la voilà du bii non du du saan saburatun la bii la bii la waaw mooy sabooru waaw mais mais mais bon a sabooru waaw ak sabooru sabooru mooy koo xam ne dafa mën a muñ d'accord man bu dee jigéen nga ne ah, man na tekki lool hmm, d'accord ndax ndax loolu tamit dinañ ko gis ni ngay xam ne góor ak jigéen d'accord mooy ni ngay xam ne est-ce que lii noo bi noo bi wala noo bi noowu góor la wala jigéen d'accord d'accord waaw ah, waaw sëñ bi ñu dem ci voilà léegi mhm. euh, alxuruful qamariya mooy lettre waaw lettre yi nga xam ne moom lunaire lañu mooy dee lettre lunaire waaw léegi lunaire yi waaw kon gis niñ solaire waaw quatorze lañu waaw te alphabet bi waaw vingt-huit la kon quatorze quatorze dañu xaajoo kii d'accord léegi mu ne alxuruful qamariya mhm. mooy les lettres lunaires waaw hiya mooy yi nga xam ne allati hiya allati uh-huh. tazharu day feeñ uh-huh, tazharu maaha tazharu zahara yazharu uh-huh. zahara mooy feeñ waaw tazharu maaha day ànd ak moom laamu al mooy al bi day indam nutqi buñ koy prononcer biha buñ koy prononcer mooy buñ koy prononcer al bi day ñëw xam nga bee dañ ne kenn du ko prononcer boo gisee li ñu diffé li ñu leen différence mooy laa bi. waaw laa rekk dugg. waaw laa moo dugg. laa tabaru mooy du feeñ. tabaru benn négation lay daax. waaw amul. waaw mooy du feeñ. alors que fii dafa dindi laa bi mu mu jox la xamariya mooy tazharu. donc fii dafa ne laa tazharu fii mu ne tazharu. voilà li ci des lépp ñoo ko bokk. d'accord. laa bi rek définition bi mu joxe fii mooy bii sauf laa lañ jox. donc laa dañuy jàng ni fii peut-être dañ ah. ko gis insha allah. voilà mooy laa mooy négation. mooy négation d'accord kon mooy négation. bokk na ci. waaw am na yeneen. waaw léegi. Mhm. kon mu ne moom day feeñ fii. waaw mooy day feeñ. waaw léegi euh, mu ne quatorze lañ. wa hiya arba'ata ashara mhm. harfan. Mhm. quatorze araf lañu. nga am alif. waaw mooy abi. waaw ba. waaw ja. waaw xa. waaw xa. waaw a. Uh-huh. ra. Uh-huh. fa. Uh-huh. a. ka. ma. ha. wa. ak ya. yooyu ñooy quatorze yi mu ne par exemple mislu par exemple alqamaru boo gisee xuruufu ash-shamsiyya al xuruuf alqamariya yëpp solaire ak lunaire ku ci mhm. nekk moo bi bi bi la représenté mhm. day représenté kële mooy al xuruufu shamsiyya sha boobu mhm. solaire shamsun mooy solaire mhm. mooy moom dafa bokk kon lettre shada bokk ci solaire yi mhm. mhm. huruful la commencé al moo tax mu jox la al qamaru parce que fi da ngay ne huruf hurufu shamsiya waaw fii nga ne huruful al huruful waaw voilà gisoo waaw voilà mooy li ñu liir alxuruf waaw furuf xuruf fus shamsiya waaw xurufu shamsiya bii nga ne xuruful xuruful mooy booy def liaison bi kon al ful mooy du ma ñëw def liaison be xabi directement këpp al bi non non waaw mooy linéaire yi mu ne correct par exemple al mhm. mooy la lune mhm. comme la lune waaw mooy kon lettre xaa waaw alkalimatu moom dinañ ko gis après mooy baat rek waaw almaa u waaw mooy ndox al amru mooy mbir mi waaw léegi kon ñi ci des ah abi am nga moo bu moo bu commencé ah alif euh, alif moom lañ daan ah ah alifun waaw muu tamit dañ naan ko c'est vrai que non la alifun mm-hmm. al alifu mais mais comme muu bu ñu kii nii ah ah arnabun mooy mooy lapin lapin voilà arnabun mooy jomba d'accord donc boo koy bind da wax al voilà al arnabun al arnabun am na beneen affaire bu ma fàttoo mhm. lii nga wax ko tax mooy ne bu ma amee singulier mhm. arna bun mhm. bu al duggee rek damay dindi dootuma double ci un un damay dindi benn bi d'accord al arna bu bu doon bun la damay dindi benn bi muy bu al arna bu al arna bu yii tamit ñoo shamsun ash-shamsu laa wax du ma shamsun manu la nekk ndax manoo boole defi ndax euh, dafa am article comme li ñuy wax ci France article défini ak indéfini. waaw en arabe li ñuy wane ne bokku na. Mhm. yi gën a siiw li ñuy xamee ne lii c'est indéfini. Mhm. Mhm. li ñuy gën a xamee ne lii c'est indéfini mooy. mooy bu dee dafa am fin bi. dañ ko doubler. bu ñu doubler fin bi rek da ngay xam ne lii. c'est indéfini. bu ñu ko dublewul wul def al ci kaw ci kanam. lool mooy in mooy défini la. d'accord loolu l'article défini ci arabe mooy al day dugg am na yeneen nag comme annexion lool day wane ne bu ma nee baabul bayti xam nañ ne du buntu buntu kër gi xam nañ kon ne buntu kër gi la du buntu saa du buntu jàkka ji du buntu magasin ba. Mm-hmm. kon loolu daf ci bokk mais pour euh, ñun li mm-hmm. mooy boo gisee ñu doublé. Mm-hmm. boo gisee ñu doublé. Euh, boo doublé fin bi. mooy ne loolu c'est indéfini waaw shamsun waaw qamarun waaw ma'un waaw inabun waaw qur'anun yooyu mooy wane ne lii dañ koo dañ ko dañ ko koo doublé voilà d'accord mooy buñ koo doublé mooy kon loolu un laay bu ma doon lii un ak une la un soleil ak ak le soleil bokkul d'accord bu doon le soleil danaan h ash-shams mooy le soleil bu ma gisee shamsun mooy un soleil shamsun mooy un soleil voilà qamarun mooy une lune la lune waaw une lune al-qamaru mooy la lune Allahu akbar ndax loolu mooy loolu mooy bi arab dafa riche si si yow am na solo inshallah loolu waaw kon waaw kon al arnabu laay wax du ma wax al arnabun al da fu ma dugaleen al rek al rek ku la joxoon ay mots yoo xam ne singulier la waaw ah. double yépp def ko yépp singulier amul al mu ne la léegi damaa bëgg nga def ko défini mm-hmm. ay al ngay dugal boo ko dugalee nag da ngay nga effacer benn ci bu yiñ double ci ginnaaw mooy fin mot bi mot bi ni ñu ko maase foofu mhm. ni ñu ko vocaliser dernier bi da ngay dindi doo ko dodoubler benn bi ngay dindi bu doon tan nga dindi benn bi bu doon tin nga dindi benn bi mhm. bu dee tul mhm. nga nekk ta ti tu voilà du nekk tan tin tu voilà loolu la ah. d'accord kon ah ba waaw ba nga am par exemple baabu baabu léegi nga dugal al al baabu voilà baabun al baabu al baabu voilà al baabu mooy la porte voilà léegi bi ja hmm. jinn voilà jinnun waaw waaw boo duggalee al bi hmm. day nekk al jinn waaw al jinnu al jinnu lay nekk jinnun al jinn wala jinniyun waaw aljinni yu loolu yëpp mën nga koo wax léegi kële xabi euh, voilà xabi xaal voilà xaal état waaw mhm. mais tamit bu dee ci langue bi bu dee ci arabe li ñu ci intéressé fii bu dee ci langue bi am na loo xam ne xaal lañ koy wax waaw loolu tamit lañ koy ñaan d'accord inshallah bu nee waa ji mu ngi ñëw yenu bi muy ñëw dafa doon dox loolu ñu ne état bi mu nekke woon bi muy ñëw alxaalu d'accord donc loolu benn benn cours la ci cours yi insha allah insha allah mhm. léegi kon waaw alxaalu xabi bi nag am na ñëw waaway waaw <laughs> euh, comme li wolof naan xabaar alxabaru alxabaru xabarun xabarun mooy information alxabaru. alxabaru. wala alxayru. xayru mooy lu baax. waaw alxayru d'accord. wa xayran yara xayru boobu. xayru. waaw xayrun. Mhm. alxayru wala xayrin alxayri. Mhm. xayran. nga ne al boobu doo wax alxayra. ran doo wax lool. Mhm. ndax manoo wax loolu alxayran ndax même bu duggee ran mhm. mooy ne kooku boo dugalee al bi day mujj nga def ko ra d'accord donc fii al al alxayri ngay wax voilà bu doon xayrin comme xayrin alxayri ngay wax d'accord xayran moom alxayra ngay wax d'accord xayrun mhm. alxayru mhm. léegi mu def abi abi amoo moom alayhim Euh, alayhim beneen affaire la. <laughs> waaw kon kon kon kon kon. loolu ndax loolu. alayhim du du du kii moom ci fii la bokk. Mhm. mooy al al kalimatu. bu ñuy gis kalima. léegi bu ñu nee alim. voilà alim. alim xam sax mooy lan. alimun. mooy borom xam-xam rek. alim alimun mooy borom mhm. mhm. xam-xam. donc boo ko doon wax da ngay wax. al-alimu. voilà al-alimu mooy. le savant. d'accord alimun mooy un. d'accord savant. d'accord n'importe lequel. d'accord. Euh, man nga tamit joxe pluriel it mooy alim xam nga alim mooy mooy singulier bi waaw al ulama u waaw mooy pluriel bi waaw mooy les savants waaw léegi kon bi ci tegu mooy ra ra ra ra bi mu am gabi euh, comme xurafun euh, ah, plurielu xurfatun xurfatun xurfatun mooy salon mm-hmm. mooy salon xurafun mooy ay salon mm-hmm. léegi dama naan xurfatun al xurfatu ah, al xurfatu al xurfatu man na tamit xayrun al xayru tamit day loolu tamit am na dina am. d'accord. Euh, fabi. Hmm. Euh. léegi boo demee ci al alxuraan. fa fa'il. voilà fa'il. mooy le sujet. Hmm. mooy ci jëf-jëf yi. waaw. Euh, léegi boo dugalee al. alfa al al fa'ilu. voilà al mooy le sujet. le sujet fa'ilun. Mhm. mooy euh, sujet rek. sujet un sujet. d'accord léegi qa. qa kooku amoon nañu ko. waaw mooy alqamaru. alqamaru. wala alqalamu. alqalamu waaw. alqitmiru. waaw ainsi de suite. d'accord. Euh, ka bi ka. moo it joxe woon na ko waaw waxal da nga am beneen euh, déedéet al kabiru waaw al nga ne al al kabiru al kalamu mooy boobu du koy xëcc al kalam par exemple mhm. nga am ne scolastique ak yu mel noonu wax yooyu ci genre domaine la bu kii lu jë nga xam ne day wax moo gisee ci côté tawhid xam-xam boobu dafa am solo. alkalam. alkalam moo tax ñu la kalam façon voilà ni ñuy kiiwee ak tamit. dafa jege philosophie. d'accord nga xam ne dañuy xalaat bu baax. ay nan la ñuy kiiwee. ilmul kalam. voilà ilmul maa bi. waaw. Euh, ah, maa bi. Hmm. waxoon nañ fi almaa u mooy ndox waaw huwa tahuru maa u mooy maa bi voilà maytatu tamit am nga maytatun al maytatu al maytatu maytatu mooy médd waaw al maytatu mooy le médd mooy médd bi waaw haa bi eh, hal eh, no hal du jël al waaw hal après dinañ gis yooyu insha allah mais moo moo lañ soxla ndax moo mooy jël al mhm. mu ngi mel ni rek ci français xam nga verbe buy jël bu jël la waaw le le fekk fekk fekk sëñ ma ñu may xalaat xal wala hiya waa hiya hiya tamit du ko jël waaw moom tamit bokk ci ndax doone al hiya euh, léegi al hawaa al hawaa u mooy ngelaw lii day tekki mm-hmm. hawa wala waa ji day topp bànneexam mm-hmm. voilà mm-hmm. hawa u hawa un al hawa u al hawa al al hawa al hawa u wala nga ne hirratun hirra abu huray waaw hurayrata waaw hirra moom mooy moom mooy moom mooy kii ah, moom mooy muus muus bu jigéen muus bu jigéen hirrun mooy bu góor hurayra mooy diminutif la mooy affaire bi da koy gën tuuti as mhm. mooy wolof naan as muus d'accord hurayratun d'accord al hurayratu mhm. mooy muus su ndaw as muus wabi euh, walad walad walad al waladu al waladu léegi yabi waladun voilà al waladu al waladu mhm. yabi après yaa Euh, yaman voilà yaman mhm. yaman nga ne al yamani waaw al yamana wala al yamanu yamanun yamanun léegi boo dugalee al al yamanu al yamanu al yamanu waaw ndax ndax dax boo boo boo xëccee rek boo ne al yamanu waaw euh, xam nga xoola kii boobu saxaabi boobu Xudayfa ibnul Yamaan waaw al yaman waaw alors que bu dee jour bu dee kii radiyallahu ta'ala anhuma mhm. euh, bu dee yaman dëkk bi mooy yaman mhm. ki fa dëkk dañ naan ko yamaani waaw yamaani yun yamaani yun koo xam ne yaman yaman euh, moom yaman la dëkk waaw léegi boobu it boo neexee nga ne yamani yun mhm. al yamaani yu mooy al bi kon ya bi am nañu ko d'accord waaw voilà <laughs> waaw kon sëñ bi. Hmm, baax na waa incha allah. waaw incha allah ñu ñu yem foofu pour tey. waaw bañ a guddal. léegi bii di ñëw incha ñu door a gis. waaw. alkalimatu walkalaamu. Hmm. incha léegi door ak temps yi. ak temps yi incha allah. incha allah kon cours prochain incha allah. waaw incha ñu gis. waaw bu soobee yàlla incha